leeru la ci déedéet loolu bu mu la teree def ngëneel yi nga xam ne man nga koo def léegi kon nag mu ngi noonu de waaw kon nag bi nga xamante ne nii am na kon nag ñu continuer mu ne nag bi mu amee bi mu demee noonu ah kon Seyna Abu Bakar daal di jiite mu ne kon fa aqaama Bilal Seyna Bilal daal di nodd wa taqaddama Abu Bakrin fa kabbara wa kabbara an-nas Seyna Bakar daal di jiitu. Euh, bi Seydina Bilaal iqaamee mu daal di kàbbaar ni ñi kàbbaar mooy mu jiite leen waaw loolu dañ ciy xame ne te loolu yorente bay saa saa jàngale mooy ji kenn du njëkk kàbbaar imaam bi waaw doo ko njëkk sujjóot doo ko njëkk siggi waaye doo ànd ak moom même position yi koy defal yonent bay saa saa innama ju'ila al imaamu li yutamma bi fa ila kabbara fa dane dañoo teg imaam bi ngir ñu koy ñu koy li yu tàmm bi ñu yu tàmm bi fa idaa kabbara fa kabbiru wa idaa raka'a farka'u ba ni ñu jeex imaam dañ koo def ngir ñuy topp ci suivre di roy ci moom te ngay roy ci moom nag mënoo koo njëkk def geste yi moo ne na def attention ki nga xam ne mooy yëkkati boppam laata kii jiite borom bi soppi boppam boppu mbaam waaw Euh, bopp mooy mooy mooy physique yaramam mu def ko yaramu mbaam waaw wal iyaadu billah foo gisee nag sharia di tëkkale dara ak pram rek mooy loolu baaxul waaw kon Seydina Abu Bakar daal di radiyallahu anhu daal di kabbaar nit kabbaar ci gannaaw léegi nag ni mu kabbaaree yonentu Yàlla saa nag agsi ñépp kabbaaree waaw wa jaa rasulullah sallallahu alayhi wasallam yamshi fi sufufi hatta qama fi saf yonent bi Abdullah alayhi salaatu wassalaam daal di agsi di fendre moo tax ci bële fatala fataxallasa muy frayer un chemin waaw am na ci beneen riwaaya boo xamante ni da fa xaraqa sufuufa hatta qaama inda as-saff al-mutaqaddim mu daal di xotti mooy xar daal di romb jàll ci sàppe yi ba ni nga xam ne ci lay àggee ci sàppe bi nga xam ne moo féete ci kaw waaw fa saffaqa an-naas nit ñi nag fa fa fa fa axada an-naas fi tasfiq nit ñi di tàccu léegi euh, loolu nag boroom xam-xam yi dañu wuute waaw tasfiq ak tasfiix est ce que benn la safaqa ak safaxa ak ah safaxa ak safaqa est ce que benn la loolu Seydina Sahl ibn Sa'd ci boppam radiyallahu anhu moo ko am na boo xam ne dane muy riwaay bu Abdul Aziz rahimahullah dane Seydina Sahl dane atadruna ma tasfih dane ndax xam ngeen lan mooy at tasfih tasfih bil ha huwa tasfih mu ne boobu la waaw loolu mooy wane ne kon benn lañu waaw kantaal imam al-Qaadi Iyaad rahimahullah nettal nay nettal yoo xam ne jarul ñu koy tudd yoo xam ne moom ñii naan ay taswiir ak lii le bokku ñook lii ak lii mais loolu gënu la dëgër li gën a mooy lii nga xam ne saxaaba bi te ñoom ñoo doon waa langue bi kenn gënuloon a dégg bi te moom mi wax ne loolu say naa sallam na sag ne taswiir ak taswiir benn la waaw kon euh, loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër waxu yi nga xam ne moom la imaam al-Qaadi Iyaad ibn Muusaa rahimahullahu taala loolu euh, du kii quoi jaru ko <laughs> waaw léegi ah léegi taswir mooy lan loolu al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne. mu ne in kaanat imra'a bu dee ab jigéen la fa tadribu batna kaffihi al ayman ala dhahri kaffi kaffiha bo al ayman ala dhahri kaffiha al aysar wala tadrib batna kaffin ala batni kaffin ala wajhi al la'bi wal lahwi fa in fa'alat hakadha ala jihati al la'bi batalat batalat salatuhu li munafatihi lis salat munafatihi salat waaw mu ne tasfiq léegi ko kon du góor da koy def léegi ndax yonent bay sa sam dane loolu pour jigéen ñi la ne pour jigéen ñi la léegi nuñ koy defee al imaamu wii ne bu dee jigéen la sa moo ko war a def day jël dóor biiru loxo mooy boo tàllalee sa loxo mel ni kuy kuy kuy kuy kuy euh, war a jël ñu lay jox nga tàllal sa loxo ngir ñu jox loo nga tàllal ko noonu lépp boobu ngay jël daal di koy dóor da nga koy ubbi noonu dóor ko mu ne ndaw si da koy dóor ah tenqam boobu ala zahri ci biti kappiyal aysar mooy loxo càmmoñam ah loxo càmmoñam contraire li mu def loxo bu loxo loxo loxo ndejoor bi lay def loxo ndejoor bi da ko ubbi comme kuy jël dara ko mooy beneen face bi xam nga ñaari côté la loxo bi ñaari côté la côté bi nga xamante ne bu dee yow nit ku ñuul nga koo xam ne kii yo mooy côté bi xonq bi xaw a xonq xaw a jaune mooy boobu bi ci biir moom ngay ubbi mel ni kuy jël dara booy jàpp moom ngay def ndox mi foofu moom ngay jël dóor ko ci kaw loxo bi ci kaw beneen loxo bi bu bu bu bu bi dóor ko ci nii noonu lañuy def mooy bu dee imaam bi daa am lu juum ndaw si nekk ak moom di jiite moo xam jëkkëraw la wala boo xam lan moo xam ci jàkka ji mais ñeneen kii ndaw si buy yëgal imaam bi dara day def nii jël loxo bopp dóor ko ci beneen bi mu ne waaye nag bu mu ko jël ubbi ñaari mooy ni mu ubbee benn loxo ndejoor bi ubbee beneen loxo càmmoñ bi dóor ko comme tàccukat yi rek wala gaay bu ñuy applaudir voilà yooyu mu ne lool nag bu mu ko defa voilà loolu déedéet bu ko defee nag fekk moom mu ci jublu ak ab po mais <laughs> moom moom julleen day yàqu ndax day julli di fo <laughs> loolu dafa wuteeg julli <laughs> waaw kon nag <laughs> eh, ngir mi mu ngi noone lee ah kon nag mu ngi noonu bokk na léegi bala ñoo kii bala ñoo jàll bala ñoo jàll euh, bala ñoo jàll ñu ngi woon fii léegi attends euh, yonent bay saa salaam mooy ne imaam imaam ratib bi mooy imaam bi nga xam ne moom mooy jiite ci benn jàkka moom lañ moo fay jiite bu dee dafa am koo xamante ne mooy imaam boo xam dafa dafa yéex a ñëw comme ni ñu waxoon moom mu ñëw koo am na droit bu ñëwee jaar ci sàppe yi ñëw ba ci kanam taxaw loolu man na ko loolu am na ci droit <laughs> bu kenn ne waaye yow waaye saa yi saa yi saa yi saa yi il n'est pas il n'est pas humble quoi pourquoi mu ñëw bi mu ñëwee taxawul ci ginnaaw comme ñëpp. dañ naan la déedéet am na ci droit waaw am na ci droit dem ba foofu waaw ñëw romb li nga xamante ne mooy euh, euh, sàppe yi ñëw ba ci kanam loolu mën na ko waaw am na sax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim que ne c'est possible imam bi ci boppam bu dee dafa ñëw fekk Euh, euh, am ko ji ku koy ku koy ku koy voilà léegi bon xaw naa sa fàtte fan lañ yeewoon mais daal mooy euh, voilà nit ki man na imaam bi bu dee dafa yéexe ñëw ñëw fekk man na man na man na jaar ci sàppey ba foofu waxu walla imaam bi kese mooy nit koo xam ne dafa jóge ne ñëw gis place ci kanam boo xam ne gaa yi feesaluñu rang yi xam nga am na léeg ñu koy def ñoo xam ne moom xaw ma dañoo yàkkam ci sëlmal ba génn ñu naan non bu ñu nekkee ci kanam amaana suñu génn du gaaw ñu may ay place ci kanam yow nga ñëw gis ay place ci kanam boobu am nga droit euh, euh, bëtt sàppe yi jaar ci diggante sàppe yi ba àgg ko loolu am nga ci droit waaw te bu boobaa di nga am ñoo puus ndax nañu dañu leen puus jaar ci kii yi ba dugg foofu boobu mën na koo rek te kenn du bokk ak li yonent bay saa saam doon tere ci taxatti mooy di jéggi doq yi ci julli comme ni nga xam ne noonu la ko doon waa ji dugge woon euh, ci jàkka ji di euh, jéggin mu ne ko mu ne ko toogal yow non seulement yéex ngaa ñëw ba pare ba pare lor ngi nit ñi waaw da doon tere loolu waaye lii bokk ci lii moom lu man a nekk la bu dee imaam bi ak koo xam ne gis na ne moom ci boppam wala sax que ne moom gaa yi gis na ne ñi ci kanam nii imaam bi bu juumee ñoom mënuñu koo gàggan bi te tamit non seulement bu imaam bi xëccee ngir ñu ja continuer julli ji mënuñu ko moom man na fexe bu gis fa mu dem ba foofu taxaw fa loolu mën naa nekk te tamit lii nii comme li lenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi jàpp ne lii nii non lii nag non du loolu ah parce que lii jagleeb yonent bi alayhi salaam loolu du jagleem waaw loolu du jagleem non non ñu la wax insha allahu taala mooy li ci gën a dëgër waaw mooy mooy li ci gina dëgër que nit ki mën naa fo fo kii euh, fendre sàppe yi bu dee ci kaw yii nii ñu la wax voilà waaye dañ ciy jàng que ne kon nit ñi waa xasaan naas nañ continuer ba ci rek fasal lan naas léegi yonent bale saab saab daal di jiite Seydina Abu Bakar iltafata mooy bi ñuy waa ya euh, taswiq voilà wa kaana Abu Bakar mu ne yonent ba Abu Bakar nag radiyallahu bu doon julli moom doonu doon gestu loolu mooy li jaar mais doo julli lu lu yëngu nga gestu déedéet loolu day mujj yow daanaka julleetu mu ne nag bi nga xam ne nag ci la nit ñi bari di tàccu di dóor seen loxo ci kii mu ne iltafata hmm? eh, ci la geestoo loolu dañuy xam ne jëf ju ndaw ci julli yàqul julli bu dee yu mel nii geestu gi nit kiy geestu imaam bi wala ki nit ki loolu yàqul julli voilà léegi mooy mais bu geestu du geestu ma bi yëpp de mooy bopp bi comme ni ñu xamee geestu bii rek ngay def xool ngir xam lu xew mu ne fa ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa ashara ilayhi rasulullah mu gis yonent bi saa saam ci biir sàpp yonent bi daal di koy junj lool dañ ciy xam ne ci julli bu dee ne imaam bi def na lu noonu wala juum na nga mën ko koo def ay geste ngir mu xam ko lool moo gën a yee ngay wax ak moom wax ñu clair bu dee ne geste yi dina doy bu dee nag geste yi doyul waaw tey bu boobaa man ngaa wax waaw bu boobaa mën ngaa wax waaye bu bàyyi geste bu dee ne geste dina doy yemal ci geste yi yemal ci geste yi waaye bu ko dépassé di wax alors que geste yi doon na doy moo ne yeneen tubaab saa saam la ko def. Seydina Aboubacar yëkkati fa rafa Aboubacar yadahu fa a wa raja'a al-qahqara wara'ahu hatta qama fi as-saf Seydina Aboubacar di ko yeneen tubaab saa saam loolu mu daal di yëkkati ay loxoom di ñaan sant yàlla mooy di sant yàlla waaw <laughs> sant yàlla daal di dellu gannaaw. te retourné wul ba dugg ci sàpp bi loolu day dëkk liñ la wax sànq que ne euh, que euh, mooy jëf ju ndaw jëf ju ndaw loolu yàqul li nga xamante ne mooy julli nit ki waaw loolu yàqul julli nit ki de ndax bu ko doon yàq donc pas yi Seyna Abu Bakar def ci ginnaaw à reculons doon na yàq julli gi waaye yàq ko kon nag loolu dañ ko ci xam. léegi bokk na ci liñ ciy jànge mooy ngëneelu Seydina Abu Bakar waaw ngëneelu Seydina Abu Bakar ci saxaaba yi radiyallahu anhum xam nga lu mel nii dafa daloon comme hadith Seydina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu keroog biñ am nañu ne ghazwatu Tabuk la woon bi yonent bi alayhi salaam Tabuk la woon bi nga xam ne ci la dem sori mais yaa wax al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu xudil idaawata mu jël fi muy def ndox meeg yooyu ñu dem ba mu sori mu dem àll après daal di koy sottil muy jàpp nee na ci laa ñëwoon ba koy bëgg a xëccal yi muy eh, kii kawasu der yi mu soloon mu ne ma daahuma bàyyi leen dara nga koy dindi fa inni adxaltuhuma tahiratayn dama leen dugal fekk ba ma leen di sol di leen dugal setoon nañu laaboon nañu bokk nee na biñ paree daal ba yonent way saasaam ñëw ñu fekk nit ñi julli jot na bañ jiital Seydina Abdurrahman ibn Awf yonent balay saasaam ñëw def ni mu defoon li ñu maa ngi kii ngir def ko kii ngir mu reculer yonent bay saasaam jiite yonent bay saasaam luñ xoolee yonent bay saasaam def ko signe moom tamit mu ngir mu continuer julli ji moom dafa continuer Seydina Abdurrahman ibn Awf fekk fajar la woon ñu jiite mu jiite yonent bay yonent bay saasaam dafa rate benn benn rakk bi dafa ñëw fekk ñoom julli nañ benn rakk ba pare benn rakka ci desoon Seydina Abdurrahman ibn Awf mu continuer yonent bay saasaam julli moom benn rakk bi après bi ñu paree moo ak Seydina al-Mughira radiyallahu anhu ñu daal di jóg ku nekk julli benn rakk léegi loolu ak fii da ngay gis Seydina Bakar moom bi ñu nekkoon bi ñu ko defee même si siin ñoom dafa bañ <laughs> ñu jiitewul moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne loolu dañ cee xamee ngëneelu sey naa Bakar ak tamit maqaama bu mel nii bu ci nit tollee nan lay def ana lan moo gën est mooy koo xamante ne nii comme sëriñ bu këriñ bi wala imaam ratib bi ba yoo xam ne nekkul imaamu jàkk noonu kese moo lay tarbiya moo lay defar ak yoon bu dee lu mel nii dafa xew mu ndigal la est mooy affaire bi yëpp loolu la mooy ndigal entre ndigal bu taxawee ak adab ak teggin ana ban nga ci jiital mooy yow sëriñ bi ne la defal lii waaye lim la ne nga def est-ce que mooy li gën a mat est teggin nekkul nga bañ a def li mu wax boobu boroom xam-xam yi ne la gis ne yu mel noonu boo ko bëggee régler nooy def xoolal à chaque fois yu mel noon bi ñu xewee ci saxaaba yi radiyallahu anhu lan la ci Seydina Abu Bakr doxale radiyallahu anhu loolu mooy li gën te à chaque fois dañuy gis ne yu mel noonu yorenti may saasaam xam nga la ne ko jiiteel loolu du ndigal def na ko si ne ko jiiteel loolu du ndigal ndigal mais deful li yorenti may saasaam wax ndax it teggin waaye borom xam-xam yi rahmatullah dañuy wax ne parce que moom danaan amaana ci biir julli ji suñu borom indi atte bu bees boo xam ne te yonent balay saa saa ma ko war a def kon kooku moo war a jiite te moom lay suñu borom di wàccee atte yi ak li nga xamante ne nii mooy wax yu bi wàcc ngir soppeeb atte ci julli ah lu mel noonu le ah yu mel noonu yëpp tax mu daal di toog waaw topp li waaye topp li nga xam ne mooy yoonu teggin ak wàcc boppam fois Seydina Abu Bakar noonu lay def radiyallahu anhu waaw am nga moo la gën a xam ne al amru yaqtadil wujub digle bu sharia digle li muy yenu mooy ne farata la ba mu def saarif moom nag saarif bi daa xam ne kii mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw ak le fait que yonent bay sa sam jóge ci sàppay di romb sàppay di di euh, di fendre sàppay ba agsi am nañu ne loolu mën na ne lii saarif la que lii dama ci xame ne yonent bi alayhi salaam daa bëggoon a jiite waaye li mu ci man di doon loolu lépp mooy doxale Seydina Abu Bakr radiyallahu taala anhu ah loolu mooy li gën a mat am na it beneen affaire mooy Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu tàkkusaan ji benn rakk fasoogul woon mooy benn rakk jeexagul woon laa bëgg a wax dafa kàbbaar laata muy julli benn rakka ci la yonent bay saa saam a Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu moom fa fekk na mu julli benn rakka ba pare loolu it beneen explication la bu mën a nekk que ne le fait que moom mu continuer le moom nekkul ne doon loon def ni Seydina Abubakar mais le fait moom mu continuer yonent bay saa saam ne ko taxawal nga continuer mu continuer moom yonent lay saa saa ak Seydina Mughira mi ñëw radiyallahu anhu ah, an ah, euh, euh, yéex a ñëw ñoom ñu jóg julli benn rakka ku nekk ci ñoom ñaar mottali matal am ñu ne moo doon gën a sem bu doon ne yonent lay saa dafa ñëw jiite bu ñëwoon jiite fekk ñoom am nañu benn rakk kon ñoom dañuy toog di ko xaar mu julli ñoom benn rakk duñ jóg muy nekk ñetti rakk fajar benn rakk ñaari rakkal ak yu mel noonu yëpp en tout liñ la ci bëggoon a wax mooy ndigal ak teggin fu ñu ëppoo taxaw nga war ci tànn benn yow taalibe bi tànnal ay teggin waaw lu la sëriñ bi wax wax kaay toog nii ci kaw sama wet kaay nii kaay toog fii nga gis ne teggin ñi gën mat mooy nga toog ci suuf préféreel toog ci suuf waaw préféré toog ci suuf waaw moo tax yonent bi alei saatu bi mu laajee sëy na Siddiq ginnaaw gi ya Abaa Bakr maa mana'aka an tusalliya bin-naasi hiina ashartu ilayk waa lan moo la tere nga jiite woon nit ñi bi nga xamante ne nii ci laa defoon le signe ngir nga jiite nit ñi yow Abu Bakr ah mu ne ko maa kaana yanbaghi li ibni Abi Quhaafata an yataqaddama ala rasulillah waaw mu ne ndax warul ci doomi Abu Quhafa ngir loolu lépp ci wàcc boppam nekku fi sax naan Abu Bakr déedéet nit noonu la waaw conjugué ko au au troisième à la troisième personne huwa <laughs> waaw mel ni du boppam lay wax loolu lépp day wone li nga xam ne noonu la wàccee woon boppam te yonent bi saa saa moo ñu jàngal képp ku wàcce sa bopp boroom bi dina la yëkkati moo tax moom liñ ko yëkkati yëkkati wu ko mbindeef ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw maa yanbaghi maa kaana yanbaghi li ibni abi quhaafata loolu dañ ciy jàng ne nit man ngay woo sa bopp woowee dàkkantal tamit lu man nekk la waaw waaw ibn abi quhaafata ba pare te yonent may saasaam neew ko lu tax nga naan ko ibn Abi Quhaafa te waxoo ko Usmaan loolu day wane ne man naa ne <laughs> yaa Aba Umayr gisoon nañ ba mu ko doon wax sa frère Seydina euh, Anas bi naan ko Abu Umayr Anas picc mu ndaw mi nan la def loolu voilà mu ne warul moom muy jiite di julli ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax moom la ñu yonent moom la ñu suñu borom royloo ku ñu yonent bi ku ñu bi royloo nan lañ koy nan lañ koy féetee kanam waaw gis nga kaana a'lamu sahabati wa afqahu sahabati ala al-itlaq mooy ki gënoon a dégg fiq mooy ki ëppoon xam-xam ci saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu Seydina Abu Sa'id loolu la wax keroog bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci lay waaj a génn àddina ñëw ne dafa am benn jàmm. boo xamante ne nii dañ ko boroomam da koo tànnaloo diggante mu des fii ak mu dem ci moom moom mu tànn dem. tey na Siddiq di jooy xam ne moom la nee na ñun ñu naan ñu ngi naan waaye mais paa bi lu muy jooy yonent bi wa nettali benn waaye boo xam ne dañ koo tànnloo mu des fi ak la nekk fa boroomam mu tànn la fa boroomam muy jooy mu ne waaye wa kaana Abu Bakr afqahuna afqahana a'lamana bi muraadi rasulillah Seydina Abu Sa'id al-Khudri mu ne après lañ comprendre que ne Seydina Abu Bakr daal ndeke la yonent bi alei satu salaam doon wax ñun kenn jëli ci wu ci woon moo ñu gënoon a xam gin ñu dégg gin ñoo nànd foofu nam mu nam mu yonente mi alay saasaam ci ay waxam allah mooy alamu sahabati radiyallahu taala anhu wa ardaa kon nag mu ngi noona de waaye dañ ciy jàng ne yonente mi alay saasaam lim wax nit ñi ne leen ginnaaw gi ne leen mais yéen yaa ayyuhan naas bi mu paree falamma faraga kon dañ ciy jànge ne kon sant yàlla nit ki di sant comme la imaamu An-Nawawi wax rahimahullah ne waa ji di sant yàlla inda tajdiidi ni'am loolu dañ ko ciy jànge mooy e, sant yàlla jamono ji nga xamante ne xéewal dafa bees ci moom mooy lan yi Seydina Abu Bakar lu fait que yonent bi saa saam ne ko jiiteel loolu xéewal bu bees la mu daal di sant yàlla waaw mu sant yàlla Allahu akbar waaye dañ ciy jànge que ne ndeke benn julli mën naa julli julli joo xam ne ñaari imaam nga ci am waaw waaw moo tax boroom xam-xam ne lii nii du jagle am nga wax naa la am na comme ñoom al imaam Muhallab rahimahullah foog naa moom moo ne lii nii jagle bi yonent mi alayhi salaatu wassalaam la waaw jagleem la mooy le fait euh, mu mu mu jaar ci euh, euh, fendre euh, jaar ci sàppe yi ñëw ba pare man a jiite imaam bi jiit ci ki ko wutu mu ngi julli moom mu ñëw remplacer ko mais loolu nag moom jagleem la am ñu ne mukk du jagle imaam imaam ratib bi mën na koo def comme liñ la waxoon sànq bu ñëwee fendre kii ba agsi bu ko neexee ba mooy choisir bu ko neexee mu def ci sàppe bu njëkk bi bu ko neexee mu dem jiite waaw ka nga xam ne boo doon jiite reculer moom mu jiite waaw ku ko ku ko taxawal te loolu yàqul benn julli waaw te du ja eh, te du yàq dara ci julli du julli ñoom ñaar kenn ci ñoom waaye du yàq julli kenn ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ginnaaw te al imam Muhallab sax du moom kese ko wax na al imam Ibn Abdul Bar radiyallahu rahimahullah al andalusi al maliki moom dane lii nii jagle yonente mi alayhi salaam ba pare mu ne ijmaa la te ne lii possibleul ci keneen ku dul yonente mi alayhi salaam waaw moo tax al imaam al hafiz ibn bi ñu tuddee lii mu ne woon nuqida bi anna al xilaafa sabit ñu ne ko non moo tax it wuute moom ne ko déedéet am na ñu ne non imaam al hafiz ibn Hajar ibn Abdul Barr tey déedéet mais wuute bi sax am na ñu ne lii mën naa nekk waaw moo tax mu ne fa sahihul mashhur inda Shafi'i al jawaz ñun ñii suñu masab ñun Shafi'i yi nan lañ mën a wax ijmaa boo xam ne Shafi'i yi bokkuñu ci alors que ñun li gën a dëgër ci suñu masab te mooy moom la ubbee mooy li gën a siiw ci suñu mazhab mooy ne loolu mën naa nekk mooy imam bi bu dee da ñëw imaamu ratib bi jiite ci jàkka ji mu yéex a ñëw am ku ko ku ko remplacer bu ko neexee mu ñëw jaar ci kii yi ñëw ka doon jiite reculer moom mu continuer julli ci waaw mu ne ñun loolu mooy suñu mazhab bi nan lañ kon mën a wootee ne lii ijmaa moo ci nekk waaw <laughs> waaw mu ne waan ibn al qasim yi ci al ci boppam li nga xam ne moom mooy kilifaay maliki yi ginnaaw imaamu malik rahimahullah <laughs> mu ne fil imaam ji imaam bi nga xam ne dafa tojal mooy njàppam dafa toj mu doon jiite après mu jël kenn mu daal di koy jiite mu ne toogu mu ne imaam boobu noonu bu ñëwaatee hein hein am koo xamante ne nii dafa ñëw ki nga xam ne moom moo ko fi moo ko fi toogaloon mu delluwaat gannaaw que moom mu jiite mu continuer jiite ji moom moomee mu loolu dina baax mu ne loolee julli jooju dina baax loolu la ne al imaam loolu kon lii lépp day wane ne euh, loolu kon mooy euh, lii amu ci ah mooy loolu mooy wane ne kon euh, du ijmaa al imaam al haafid mu ne rahimahullahu taala mu ne wa fii jawaazu ihraam al lii dañ ciy ne <laughs> beneen masala kene ma'muum bi mooy ki nga xam ne moom la ñu moom moom la ñu jiital mu ne bokk na liñ ciy jànge kene imaam bi mooy ma'muum euh, euh, euh, bi <laughs> man na njëkk ko wax imaam bi allahu akbar dugg ci julli ji waaw mais lool mooy li ma la doon wax sànq innamaa ja'ala al imaamu li yutamma bi ah loolu du du ci kaabu normal waaw du ci kaabu normal du ci kaabu mooy kaa mel nii nga xam ne imaam bi da ko ñëw fekk ki koy jiite ki nga xam ne moo taxaw di jiite nit ñi moom place imaam bi la jël ndax da koo remplacer imaam bi ñëw mooy de toute façon ñi muy jiite bu boobaa ñoo ko njëkk ne allahu akbar mais pas à temps normal nga taxaw di imaam bi laata mën a allahu akbar nga ne allahu akbar non loolu waxuñu loolu ah ah mu waame wa anna man ahrama munfaridan thumma uqimat as-salat jaza lahu ad-dukhul ma'a al-jama'a min ghayri qat'i li salati loolu beneen affaire la mu ne dañ ciy jàngante ne képp koo xam ne dafa armal dugg ci julli mu ngi ne armal ahrama mooy dugg na ci julli allahu akbar moom kese Abdullah ñu taxawal julli mën na cee dugg saamu daal di koy dog euh, loolu euh, mu ne al imam at yi moo ko ci xëcc moo ko ci jële waaye loolu noonu euh, xëccoo bu mag la waaw loolu xëccoo bu mag la am na ci fuqaha yu bari dañ ne loolu man da ne non pare si julli jooju nga sëlmal door a dugg voilà kon nag mu ngi noonu luy yëpp ay ay ay ay ay ay jàngat la waaw léegi nag ah kanta côté waa nga ne ma mais ki nga xamante ne nii Seydina Bakar radiyallahu anhu mooy eh, bu nee kii dane fa hamidallah mu sant yàlla mais sant yàlla boobu da koo sant ci li nga xamante ne nii mooy ci làmmeem wala ci ci ci ci li nga xamante ne nii mooy geste am nañu ne non de toute façon dafa sant yàlla am na ñoo xamante ne ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ne non geste la mooy le fait mu yëkkati loxoom yoo yële loolu mooy sant yàlla gi am ñu ne nooroo dafa sant yàlla te loolu yàqul yàqul euh, euh, yàqul julli ji dara voilà sant yàlla ndax alhamdu loolu noonu du lu yàq du du du du du du lu yàq du lu yàq julli voilà du lu yàq julli parce que ci kaddu yi nga xamante ne nii moom la ñuy wax bu nga xamante ne nii dañuy euh, nit ki day julli ci la bokk voilà mooy sant yàllam ko nga xam ne dafa yëkkati loxo yi daal di sant yàlla te tamit jëf ju mel noonu kenn du ne ah yow bi ngay julli sànq yëkkati nga say loxo kon saw sa julli yàqu na déedéet julleem yàqul waaw loolu woowu yàqul julleem kon nag loolu lu ama am solo la kanta al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne mu ne bokk na ci li nga xam ne nee na bokk na ci yii te euh, ni imaam bi mën na nekk sax moo kabbar ne allahu akbar commencé julli mu am mu euh, deret di génn ci bakkan bi mu ut ku ko wutu waaw mu ne bu ñëwaatee kooku mën naa delluwaat jiitewaat nit ñi te lool kenn du ko wax ne ah, lii kan nga def nii nag amoo ci droit déedéet am na ci droit kon nag mu ngi noonee euh, rahmatullahi alayhi kon loolu al imaamu Nawawi rahimahullahu taala daal di wax kanta côté bi nga xamante ne nii moo doon gëneelu Seydina Abu Bakar loolu am na solo te bokk na ci li nga xamante ni da koy wane am tudd nañ ko sànq loolu euh, tudd nañu ko sànq te loolu tamit euh, euh, nee na al imaamu Nawawi bon lool xas nañ ko wax ok mu ne tamit bokk na ci di la tëkkoog ay tàggen ay ay teggin ak ñu mag ñi mooy lii li mu wax ci Seydina Abu Bakar ak li mu wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon daal ci gàttal euh, mu ngi noonu hadis baa ngi noonu euh, kon xam naa dañuy yem noonu léegi nag nga ne mu def ab laaj mais kii bii nee na nag góor ñi euh, voilà loolu gisoon nañ ko tamit nit ki bu dee daa am lu xew ci julleem na wax subhaanallah ah subhaanallah bu dee jigéen moom mooy tàccu jël loxoom imaamu Nawawi rahimahullah leeral na nan lañ koy defe insha allahu taala léegi euh, mooy lëkkaale ma bunt bi euh, dafa leer mooy yonent bi alayhi salaatu salaam li indi lii rek mooy dafa demoon ci li nga xamante ne ngir yiwanal euh, ay nit yoo xamante ne nii ak njabootam la ñu mu jiite la ñoo xamante ne nii dañoo am digg seen diggante daa am Euh, lu fa xew mu daal di fay dem ngir lan ngir yéwénal seen diggante te loolu noonu mooy li nga xamante ne moo tax al imaamu Nawawi surtout indi xadiis bi fii nga xam ne mooy bunt bi wax ci yéwénal diggante nit ñi te tamit bokk na leneen luñ ciy jàng te ne ki gën mën na jiite ki gënu ki ñu gën ki ki ki ki ñu gën man na jiite ki gën ndax al imaamul euh, Abu Bakr mënoon na continuer jiite te tamit Seydina Abdurrahman ibn Awf jiite na yeneen ci ma lay saa waaw mu ngi noonu le euh, kon nag yooyu yëpp mën nañ ko jàng fii euh, wallahu taala aalam kon daal ci kaw nii ci kaw nii insha allahu taala mooy kon pare nañ ci hadis bi waaye it pare nañ ci li nga xamante ni mooy bunt bi ci kaw nii la ko al imaamu daal di jeexale euh, rahimahullahu taala muy bunt bu am am njariñ waaw mooy nit ki euh, bokk na it ci côté sulh boobu mooy possibilité imam bi wala juge bi mu dem fa xew-xew bi xewe yonent bi alei sat mooy doo toog rek ne man dama tribunal bi laa toog wala sa bëf yii na ma fi nañ may indil dossiers yi léeg-léeg boo xamee ne li gën mooy na dem ba foofule dem fekk mbir mi ca la nga xamante ne mooy la xew ba mu mën a leen a réparer loolu bokk na ci tamit lu mën a nekk waaw surtout bu dee ne daa nekk loo xam ne lu rëy la gis nañ ne ak demam mooy li gën a approprié mooy li gën a am doole la loolu ama am solo la waaw que la muy gis ak bu demee bokkul ak li nga xam ne day toog rek ñu koy rapporter waaw naan ko voilà c'est lui qui a dit ça l'autre lui a dit moom bu dee man na fekk affaire wala dem relever boppam la xew ah daal di lijjanti la xew loolu le ah na dem defi ko loolu lu ama am solo la mu bañ a toog rek danaan venez voilà qu'il me trouve dans ma dans